alayhi alsalatu wassalaam bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim yowma naxshuru almuttaqiina ila arraxmaani wafda suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci juróom-ñetteelu juróom-ñetteelu fukkee juróom-ñett fukkeelu laaya bi ak juróom mu ne yowma bis bi nga xamante ne nii ci laa leen di mbugale mbugal mi ma na bu ko yàkkamti ci ñoom ñii te dinaa leen natt konte leen kenn par kenn amul kenn ku ciy rëccëg seen jëf yi de yow ma gës bi nga xamante ne nii nahshuru laay pang daal di dajale almuttaqiina ñi nga xam ne ñoo ragaloon boroom bi tabaaraka wa taala ila rahmaani ñu jëm ci seen borom bi fees dell gër më ne waf daa dafay délégation wax nañ la kon lii day wone ne rahmaan fan lii yawmal qiyaam la li ëpp loolu la wax am ñu ne seen xabru yi loolu lépp day wane ne kon rahmaan muy tur boobu yemul àddina kese de déedéet comme nañu ñu ko junjee woon ci jotaay yële kon mu ne bés boobu nga xam ne dañ leen di dajale di leen yóbbu nag ñu jëm ci seen ci seen borom mi fees dell ak yërmande ngir mu teral leen ñu def ay délégation ñu escorter leen nga gis mu nekk loo xamante ne nii lu impressionnant convoi yu baax lañuy nekk waaye wa nasuuqu ñu daldi nag nekk ñoo xam ne dañuy wommat al mujrimiina nga xam ne dañ leen di wommat di leen xëcc di leen puus di leen jañ waawowu almujrimiina way jombu ñaa jaamu ña ne woon ci àddina bii di yéefér yi ñoom fan lañ jëm ilaa jahannama yu jëmaleen jahannama wirdaa ñu ngi mara mara mara mar mara mara mer mel ni ñooñu mar di jëm ci teen yi te nag fii nag duñu fa am ndox mu ñu naan lu dul ndox moo xam ne bu ñu fa demee day xotti seen biir yéeg seen butit yi laa yamlikuuna duñu moom te duñu man ash-shafaata rambu keroog foo mukk kenn du faram mu ci ñoom ñii way jom mu ñaa jaamu ñii illaa ludul mooy lii istithna bii lii ñu seppee bokkul ci ñoom illaa bii beneen lay wax mooy ñi nga xamante ni nii ña fa mën a ramm du yéefér yi de man taxada ka nga xam ne jàppoon na inda rahmaan yi fa borom bi fees del la gër wa taala ahda kooku woo kese mooy ki nga xamante ne moo fa war a ram moo fa mën a ram mu nga xam ne moom mooy mooy mooy la nga xam ne moo jàppoon ca borom bi tabaraka wa taala kóllëre mooy shahaadatu an laa ilaha illa moom gëmoon na lool lële loolu la jàppoon ak boroomam léew tax looloo loolu la koy jariñ ëllëg de mu ne nag ñooñu nag ñooñu kese ci ñooñu la borom bi di jox ndigal ñamuy jox ndigal ca ñoom ñu mën a ràmm waaye ñu dul ñii moom manu la nekk de waqaalu kantaa yéeféru qurayshi yi ñu ngi naan ittaxada arrahmanu walada ak ñi nga xamante ne ñooy karcaan yi ñu ngi naan ittaxada dafa jàppee lii lañ la doon wax ne waxuñ liñ naan ñoom yàlla jurul doom comme niñ koy jure waaye dañ ñoo gën a xam loolu ñu boroom ne waqaalu ñoom yéefir ñu ngi naan ittaxada rahmaanu boroom bi fees del la de day moom jàppe na wala daa doom mooy ñoom dañ noon malaaka yi seen xërëm yi sax ay doom yàlla lañ wal iyaazu billah laqad dëgg dëgg ji tum wax leen yow jullit bi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen mooy waa jàngu beeg gaa yoo yële laqad jitum dëgg-dëgg indi ngeen fi mbir moo xamante ne duur wu rëy rëy te màgg te loo xam ne lu ñaawa ñaaw te màgg de takaadu tuutee kon rek a samaawaatu asamaan yi nga te fattar nañu daldi xotteeku de wa minhu ci seen kàddu googu ngeen ne borom bi daa jàppe doom waliyasu billah asamaan yi tuutee des ñu xotteeku ci seen kaw wa tanshaqul ardu suuf si daal di xotteeku moom it daal di rëngee leen daal leen daal tasaaroo mooy koo xamante xamante ne nii day nekk loo xamante ne nii dégg ko muy yëngu fu moom suuf si daal di rajaxoo wattaxirul jibaalu nga daal di gis li nga xamante ne nii mooy montagne yi daal di rot di ndax lan gis leen ñu mokk ngir lan daal rot ngir lan ngir toroxlul seen boroom ci lii tamit tiit ci kaddu gi nga xamante ne nii moom lañ tudd moom lañ dégg ñi nga xamante ne lii mooy yéeféer yi xamul dara di ko wax ci tabaraka wa taala ñu tabaraka wa taala mu ne wamaa yem mu ne mu ne lan moo tax ñoom ñu nar a rot ñoon jibaal yeeg xar gi montagne yi suuf si xotteeku waaye asamaan yi noonu le mu ne an daaw ndax woo gi ñuy woo di wax di wax ne li rahmaani di wooteel naan borom bi tabaaraka wa taala de dafa moom mi fees dell gën mëne de dafa am dafa jàppee wala daa doom mooy kenn kàddu goo gële ci loolu daal moo naroon mu ci la ji népp nar a xewa nag kon mbir maa ngi noonu de kon nag mu ne wa maa yambaghi te yellul dafa jombuli rahmaani ñeel borom bi nga xam ne dafa fees dell ak yërmande an yattakhidha daa muy jàppe doom loolu dafa jomb ci moom tamanu la ne yëg leen ne in kullu man fi samawat ñépp yëgal ne képp ñépp ñi nekk ci asamaan yi wal ardi ak suuf yi nekkul ku nekk ci ñoom illaa lu dëkkal bor dina dikkal boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande abda nekk koo xam ne day torox nekk jaam toroxlul borom bi tabaaraka wa taala ñooñu yéen ñi ngeen di woote naan ay doomu yàlla lañ Seydina Uzayr ak Seydina Isa ak yéen ñoom ñépp ci ñoom lañuy bokk ñii nga xam ne dañuy ñëw toroxlul seen boroom keroog yawmal qiyaam kon nag waroom bi loolu manul na nekk laqad dëgg-dëgg ahsaahum daal na leen peeg de mooy ne gis nga amul lenn loo xamante ne nii mooy ne borom bi peeg na yéefér yi wax lii yépp yi bokkaale waaye it ñañuy bokkaale lépp la borom bi daal di teg wa addahum adda te wàññ na leen wàññ koo xamante ne nii kenn du rëcc mooy ne bu kenn foog ne waaye yow mbir mi daal mooy daal moom moom daal bari nañ bari waaye goo xamante ne nii man nañoo rëcc ndax nit ñi daal fii moom bari na suñu borom ne déet peeg naa loolu lépp amul kenn ci ñoom lu dul ne peeg naa ko de ak la nga xamante ne nii moom lañuy wax ak ya ñuy jëf lépp mooy li nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaraka wa taala daal di peeg ak seen nombre ak seen ñoo yëlee kon nag suñu borom tabaraka wa taala ne wa kulluhum te ñoom ñépp aatiihi dina ko dikkal moom borom bi fees dellëg yërmande yawmal qiyaama nit ñooñu li ñuy bari bareek mbindeef yi suñu borom ñoom ku nekk ci ñoom dina dikkal borom bi bésu taxawaay ba far daa nekk koo xam ne moom tungut moom tundung nekk koo xam ne day toroxlul borom bi tabaraka wa taala bu ëllëgee de mu ne innal ladina amanu gaa yi nga xam ne nag bu keroogee ñoo gëm borom bi tabaraka wa taala fii nii ci kaw suuf wa amilu saalihaat yi tey jëf fii ci kaw suuf jëf yu baax yi lan la leen borom bi tabaraka wa taala bi di di njëkk fay fii ci kaw suuf suñu borom ne sa yajalu lahum arrahmanu wadda xel séef na leen seen borom de dina leen defal ak cofeel goo xam ne mooy dox diggante mawadda ak cofeel bu mag gu tar goo xam ne mooy dox diggante jullit ñi waaye ñii mooy jullit ñi nga xam ne vraiment lii mu wax moo ci nekk amanu dañoo gëm borom bi wa amilu saalihaat yi tey jëf jëf yu baax yi sinon boo melul nii da ngeen di wootewu nekk ay jullit waa duñu leen ko bañal de waaye ku nekk moo gën a bañ ki ci des loolu nag day wane ne seenu ngëm yàlla dafa des waaye bu matee jëf yu baax ya matta borom bi kese dax suñu borom moo leen di defal ak soppante ak bëggante gu goo xam ne moo tax ñu nekk ay ixwa nekk mbo mbokkoo googu mën a dox seen diggante nga xam ne nit ki day pare mais mbokku jullitam loolu ku ko dundul mënoo koo xam mooy neexaayu li nga xam ne mbokkoo ci loolu ku ko dundul mënuñu la koo expliquer du loo xam ne ay làmmeñ wala ay big lañ koy bind wala ay clavier mbir na moo xam ne daw ko la mooy lu ñuy mos la lu borom bi di def ci xolow borom nit ki moo tax suñu yonent ma lay sar sam na koon mos na xalaawatal iman mooy mos na na li nga xamante ne nii mooy cafu kaat ngëm yàlla ak ñëm limoon ngir bañ a guddal kon nag lool lu ñuy mos la lu borom bi di def ci xolu jullit yi nga xam ne ñoo gën yàlla tey jëf-jëf lu baax dañuy bëggante soppante mel ni benn mur nga xam ne boo ci tojee benn ñoom ñépp ñoo koy lay ressentir mel ni yaram bi rek comme ni ko yonent mi alayhi salaam waxee mu ne kon fa innama dëgg-dëgg ñun borom bi yassarnaahu gis nga alquran ji ñoo ko woyofal yombal ko de bilisaanika ci sa làmmiñ def ko làmmiñu arab làkku arab nga xam ne yombal ko ba ku nekk ak làkk boo man di am foo man di dëkk boo ci sëggee ci alquran suñu borom xamal la ko manal la ko nga man koo takk ñépp ñu koy duñu ay daanaka ni koy takk arab yee ci gën néew boo jëlee ñeneen ñi ci des waaye borom bi moo ko def yombal ko ba ku nekk ak lakk ba nga man boo ñëwee ci alquran man koo takk man koo jàpp man koo xam suñu borom lu tax nga def noonu mu ne li tubashira bihil muttaqin ngir yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow mi xam yow mi nga xam ne yow la borom bi yaa taxawe taxawaayu seydinaa muhammad alayhi salaatu wa wassalaam ci xam-xam bi ak li nga xam ne jëfe kook di ko wasaare li tubashira ngir nga bégal bihi ci alquraan ji ngay jaare almuttaqiina way ragal yàlla yi wata wannuwatu wa tunzira bihi qawman ludda waaye ni ngay bégale ñi ragal yàlla noon ngay xuppe ñi nga xamante ne nii mooy jaare ko nag ci alquran qawman ay nit ñoo xamante ne nii lu daa dagge kese lañ fi nekk di dagge ci aayaay borom bi nekk bi ci discuter di ko weddi te loo xam ne amuñu ci benn xam-xam kam suñu borom a ngi tëj saar bi nag lii mooy laay bu mujj bi mu ne wakam ana ñaata ahlak naa la ñu alak daal di màbb daal di tasaare dal di rajaxee daal di mbugal qablahum lu jiitu waa Quraysh ñi min qarnin ci ay nit yoo xamante ne nii fii lañ nekkoon doon mooy borom bi tabaaraka wa ta'ala hal tuhissu minhum ahad est-ce que yëg nga kenn ci ñoom ñoom ñooñu ba ma leen di mbugal est-ce que ñoom yëg nga ci ñoom kenn ci ñoom ñoo xamante ne nii bala ma leen di mbugal koo xamante ne nii min ahadin wala boog aw wala boog tasma'u lahum rikza wala est-ce que dégg ci ñoom kenn koo xamante ne kuy sëqat wala muy wax wax ju suube loolu mooy na bañ leen di mbugal ñoom ñépp ne nem amul kenn koo xamante ne nii gis nga kenn laax mu nekk fa di yëngoo ko am lu muy bajantoo ko yooyu amul de wala di wax wax ju suube ñoom ñépp ñoo ne mbugal may dal ci seen ndodd ya comme ni nga xamante ne nii noonu la ko borom bi tabaraka wa taala daal di woon dogale te noonale la ko daal di woon defee gisoo kenn muy taxawaaloote ci ñoom ci kaw suuf de laa mooy hal toxissu minhum min ahad gisati nga fi kenn fii ci kaw suuf ña ma bugaloon mu ko aw tasmao lawum rek saa déggati nga léegi ci kaw suuf firaw naa ki gaayam déggati nga leen ñuy bu ñuy wax wax ju suufee wala di leen déggal dara ñoom ñëpp ñu ngi ne nemm nekk ci biir suuf kon foofu la saar bi yem te foofu solo suñu juzu bi suñu xaaj bii fi la yem kon nag ñu wax la borom gaa yi nag bu àjjana yal nañu ci borom bi boole di wax alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah